mu ne amaana kon Habib ibn al-Muallim bi nekk ci riwaaya bii ñu nekk ci Sahih Imaamul Bukhari ah, ah bul fàtt dañu njëkk a gis bi jaar ci Musaddad bii ñu ngi ci beneen bi jaar ci Abdaan Abdallah ah <laughs> waaw kon Ibn Usman Ibn eh, Jabala Ibn Abi Rawad ñu ngi ci boobu nga xam ne boobu Habibul Muallim moo ko jëlee ci Ata bu tudde ne si naan mu ne kon amaana kon xanaa kon bu dee ñett ñu ñëpp dañoo dëppoo ne moom Ummu Sulaym la woon ah, xanaa kon mooy dañ naan amaana kon Habib. al-muallim moom moo jàppul woon turu ndaw si dëgg-dëgg nim nim yelle mu ne waaye lool supposition la lu mën a wax la waaye mu ne lakin rawahu ahmad ibn mania de fii musnadihi bi isnadin sahih mu ne waaye imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mu ne waaye ahmad ibn mania soloo na ko ci musnadam jële ko ci sanad boo xam ne nag bu wér la ah, an sa'id ibn jubayr beneen taalib ibn abbas budul ata muy sa'id ibn jubayr al-walibi rahimahullah an imra'atin min al ansar jëlee boobu dane ci benn moom ibn Jurayb ibn euh, Sa'id ibn euh, Jubayr moom mu jële ko ci benn jigéen boo xam ne ci wàll ansar radiyallahu anhunna yuqaalu laha ummu Sinan anna aradat al hajj mooy gis nga mu ne ummu Sinan kon fii mu dëppoo kan Habib <laughs> kon Habib ummu Sinan boobu ñu naan est que kon moom ñoo jàppawul tur bi ah sauf que Sa'id ibn Jubayr ah jële na ci jigéen boo xam ne ci baalan saar buñ naan ummu sinaan de annaha aradat al hajj fa dhakara al hadith nahwahu duna dhikri qissati zawjiha mu ne mu tudd hadith mel nii mooy ci ramadan yeneen saa saam ne ko umra ci ramadan day telloog aj ak man sauf que tudd ci eh, ne soxna borom këram daa dem aj yi ak doomam bàyyi ko loolu tudd wu ci kon nag <laughs> mu ne kon nag wa qad ixtulifa fi saxaabihi an Ataa ixtilaafan aaxar mooy wute nañ ci Ataa ci ban saxaaba la ko jëlee am na gis nañ seen mu ne Ibnu Abbaas beneen mu ne moom ci Ummu Sulayma mu ne am na yeneen nag wute waaw yoo xam ne nee na yàtti fii baabi eh, hajji nisaa boo ñëwee foofu nee na dina fëgg na yaatal moom eh, eh, al imaam al haafiz Ibnu Hajar jazaahullahu anna xayral jazaa <laughs> léegi bon bari ñu génn fii mu ne kat waqad waqa'a te rot na shabihu shabihun bi hadhihi al-qissa li Umm Ma'qil akhrajahu an-Nasa'i mu ne am na beneen jigéen boo xam ne nettali bu mel nii daal na ko boo xam ne jigéen buñ naan Umm Ma'qil akhrajahu an-Nasa'i mu ne al-imam an-Nasa'i moo solo hadis boobu min tariq Ma'mar an az-Zuhri mu jëlu ko ci yoonu Ma'mar ibn Rashid mu jëlu ko ci az-Zuhri an abi muy Abu Bakr mu jëloo ko an Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ah moom lañ gisoon maa doon ak demoon ci Marwan baay ji ne ah euh, yaay euh, Sayyidatu Aisha yaay Ummu Sulaym doon am janaaba ba pare daal di sangu euh, non ba pare daal di xëy woor mu ne ko waa ngi waat ci yàlla man Marwan di nga dem yow <laughs> Abu Bakr ibn Abdurrahman non Abdurrahman Abi Bakr non Abdurrahman ibn al-Harith Eh, ne ko yow wat naa ci yàlla di nga dem nga toqal wax jooju ci nopp Abu Hurayra ndax Abu Hurayra xam nañ ne day wax lu wuteeg lool waaw mooy kon ñoom loolu kon fàttaliku wax moom mu jaar ci seen yoon imaamu Zuhri jëlu Abu Bakr Abu Bakr ibn Abdurrahman an imra'atin min bani Asad to mu jëlu ko koo xam ne bokkul sax ci Ansaar benn jigéen boo xam ne ci waa banu Asad yuqaalu laha ummu Ma'qil guñ naan ummu Ma'qil qaalat mu ne aradtu al-hajja fa fa'talla ba'iri dama bëggoon a aji waaye sama gëléem gi daal di loof quoi waaw waaw manula dem mu feebar manula ànd ak man fasa manuma yóbbu fa qala i'tamiri fi shahri ramadan fi ramadan ta'dilu hajja nee na yeneen saa euh, euh, kon ndaw si num tudd ummu maqil yeneen timali saa sam ne ko bi gileemam gi loo manula ba moo tax àndul ak moom ci aj mu laaj yonent bay saat sa mu ne ko i'tamiri fi shahri ramadan fa inna umratan fi ramadana ta'dilu hajja mu ne ko kon umra ci ramadan weeru ramadan ndax umra ci weeru ramadan day kemmo day tolloog ab aj waaw kon eh, imam al-hafiz rahimahullah mu ne wa qad ixtulifa fi isnadihi fa rawahu malikun an sumay an abi bakr ibn abd arrahman qaala mu ne foofu nag mu ne euh, hadis bi nag càllale bi wute nañ ci ba léegi ah xam nga fee Abu Bakr ibn Abdurrahman az-Zuhri moo ko jëlee ci kan Abu Bakr ibn Abdurrahman an imra'atin min bani asadin yuqaalu laha ummu Maqil mu wute nañ naki ci ba léegi nag imaamu Malik menn imaamu daaril hijrati soloo na ko jële ko ci Sumay mooy Sumay mawla Abu Bakr ibn Abdurrahman Sumay al-Madani ah an abi bakr mu jëla ko ci njaatigéem di abu bakr ibn abdurrahman qaala foofu dane abu bakr moom moo wax ah mu ne dafa dikk ah xam nga bee da ko jële an imra'atin min bani asad yuqaalu laha ummu maqil mu ne dikk na fii nag mu ne jaa at dikk na imra'atun waaw mu tudd ko te gis nga abu bakr moom du mooy day am rupture mu mu tudd ko mursalan wa abhamahuma te waxul wa abhamaha te waxul ndaw soos nu tuddoon mu ne ba léegi war a waahu Nasaa'i ñu ngi ba léegi ndaw soos kan la waay <laughs> ndaw soosu kan la waay kon gis nañ ummu Sulaym ummu Maqil ummu Sinaan ak koo xam ne fii dana imraatun kese comme riwaay bi njëkk gis bi jaar ci euh, Ibnu Jurayj foofu mu ne ah tudd nañ turam de Ibnu Abbaas doon na tudd mais man fàtte naa kon mu ne war a waawu Nasaa'i mu ne al imaam an soloo na ko aydan ba léegi min tariq Umaara ibn Umayr mu jëlo ko ci yoonu Umaara ibn Umayr wa ghayri an Abi Bakr ak ñeneen mu jëlo ko ci Abu Bakr ibn Abdurrahman ba léegi an Abi Maqil foofu mu jëlo ko moom Abu Bakr ci ku ñu naan Abu Maqil mu ne war a waawu soloo ko ba léegi Abu Daawuda mooy da la bëgg a wax càllale bi am nay wuute ah waaw kon imaamu Maalik gis nañ bosam imaamu Nasaa'i mu ngi nii hmm? imaam Maalik mursal la bii moom jàllal na ko ba kuñ naan Abu Ma'qil moom Abu Bakr ibn Abdurrahman mu ne al imam Abu Dawud solo na ko min tariq Ibrahim ibn Muhajir jëla ko ci yoonu Ibrahim ibn Muhajir an Abi Bakr ibn Abdurrahman an rasuli Marwan mu jëla ko ci ndaw koo xam ne Marwan moom moo ko euh, mooy ndawun balwaan la envoyé de Marwan le gouverneur an ummi koo xam ne ku mu doon yónni la an ummi Maqil mu jëla ko ci yaayi Maqil léegi nag Abdullah imaam al-Hafiz nag def benn benn conclusion ah, léegi la lay jële ci wax yi yëpp mu ne walladi walladi yazharu lii annahuma qissataani waqa'ata limra'atayni mooy daal li feeñ ci man mooy mbir mi ñaari nettali la yu wuute yoo xam ne dafa dal dal na ñaari jigéen yu wuute waaw fa Abi Daawud min tariq Isa ibn Ma'qil mu ne ndax nekk na ca al imaam Abu Daawud ci yoonu Isa ibn Maqil rahmatullah alayhima an Yusuf ibn Abdillah ibn Salam kii ci doomu Abdallah ibn Salam di Yusuf an ummi Maqil foofu it mun tudd wa ndaw si ne ummi Maqil qaalat lamma hajja foofu ndaw si ne lamma hajja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hajjatal wadaa'i wa kaana lanaa jamalun fa ja'alahu abu Maqil fi sabilillah wa asaabanaa maradun fa halaka abu Maqil falamma raja'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min hajjatihi jiitu fa qaala ma mana'aka an tahujja ma'ana fa dhakartu dhalika lahu qaala fa hallaa hajajta alayhi fa inna al-hajja fi sabilillah fa amma idha faataka fa'tamiri fi ramadan fa innaha ka hajja allah nee na bon muy doomu kon fii mu ne bi nga xam ne Ummu Maqil ci jaar ci Yusuf ibn Abdullah ibn Salam mu jëla ko Ummu Maqil mu ne bi yonent may saasaam ajee hajjatul wadaa mu ne ñun dañu amoon benn jigéen benn gëléem sama borom kër bi Abu Maqil man Ummu Maqil daal di koy def ci yoonu yàlla ne gëléem gi pour aj pour jihaad la voilà wa asaabanaa maradun waaye nag waa kër gi ñun ñu wopp ba moo tax euh, ànduñoo yonent may saasaam ñu ñu wopp fa halaka entre sama boroom kër daal di génn àddina radiyallahu anha di Abu Maqil fa lamma raja'a rasulullah sallallahu alayhi daal di dëppee jóge ci min hajjatihi ci ajam jiitu man Umu ma dikkal ko ko xaw fa qaala ko waaw loolu lépp maa manaakan taxu ji maana mooy bi mu ñëwee ah, mooy laata mu koy nettali yeneen saa sam da ñëw di ko fekk si ah, di yooyu mu leen di ñaanal ak yooyu di leen barkeel ak tamit ñoom ñuy informé wu tamit euh, ngir amaale ay xabaar ci tukkeem bi mbaa alhamdulilah ak noonu yeneen saa saa nag ndaw si bi mu ñëwee mu ne ko waa maa mën a akki an taxu ji lan moo la tere woon nga aj ak ñun lan moo la tere woon ajag ak ñun nee ma tuddal ko nag li xew yépp di boroom sama boroom karak suñu gëléem gi nga xam ne dana woon fii sabilillahi la yonentu alay saa ne ko fa hal laa xajaj ci ale yi mënoon nga aj loolu waaw manoon nga fi fa innal hajja même bu dee da ne da koo defoon ci yoonu yàlla loolu waru la woon a tere woon a aji yow manoon nga ko jël waaw ndax fa innal hajja min sabilillah ndax aj kat aj daa bokk ci yoonu yàlla mu ne ko ndax aj ci yoonu yàlla la bokk voilà moom lañ la wax al hajjul mabrur wala lakinna lakum wala lakunna afdal al jihad hajjun mabrur waaw aj ci yoonu yàlla la bokk manoon nga manoon daal di ànd ak ñun <laughs> ah. léegi nag comme que loolu weesu na mu ne ko nag fa ida fa amma ida faataka ndaal que ne comme de loolu rëcc na la mooy ajak man Allahu akbar ndax gënee lu rëy yi ci nekk xattaa yonent bay saa saa xoolal rek non xéewal buntu xéewal gi gën a bu yàlla bi nga xam ne moom la boroom bi do sottil jaam yi quoi neewu ko lee raw na leen c'est bon yéen c'est fini manu ngeen a am dara lu mel noonu déedéet hatta ñiy ñëw ci gannaawam mu ubbil ñu bunt boo xamante ne nii mooy umra ci mu ne ko wa kon nag fa amma ida faataka comme faata ki bokk wa amma ida faataki comme que mbir mi rëcc la mooy ajak man fa tamir yi na nga kon umra ci weeru koor fa innaha ndax umra ka hajja day mel mu ne kon kii kan lañ am ummu Maqil léegi mu ne wa waqaat li ummi taliq qissatun mithla hadihi <laughs> mu ne am na beneen jigéen buñ naan ummu taliq koo xam ne nettali bu mel nii daal dinay euh, koy euh, dal moom tamit waaw mu ne akhrajaha abu ali ibn sakan al imam abu ali ibn sakan ibn sakan moo ko soloo wa ibn mandah al imam ibn mandah fi sahaba ci euh, téere ba sahaba wa dulabi fil kuna naka no ad-Dulabi bi al-kuna min tariq Talq ibn Habib jëla ko ci yoonu Talq ibn Habib anna Aba Taliq haddatha mu Abu Taliq moo ko nettali anna imra'atahu kenn soxnaam mooy Ummu Taliq ah qaalat lahu wa lahu jamalun wa naaqa dafa amoon benn gëléem di nga naaga mu ne a'tini jamalaka këram di Abu Taliq soxnaam si Ummu Taliq ne ko waa gi jox ma ko ma daal di ci mën a aje ah mooy ànd ak yonent bay saasam qaala nee na boroom këram di Abu Talib ne ko jabali habisun fi sabilillah ma ne mu ne ma déet sama gëléem gii dama ko def mooy loo xam ne comme si dama ko jël daal tëj ko ne lii ngir ci yoonu yàlla rek la ci ngir jihaad la voilà waaw qaalat nee ndaw si nag Ummu Talib ne innahu fi sabilillah nahu jaalay nee na ma ne ko waaw man bañu ma nga wax waaye man aj gi ma ci aj lool ci yoonu yàlla la <laughs> nee na mu tudd hadis bu mel nii mooy mu def wax ko yonente bari saa saa fa qaala rasulullah yonente saa sallam ne ko bi mu ko nettalee mbir mi ne ko sadaqati non ne ko sadaqat ummu taliq voilà mooy waa ji moo dem wax ko yonente bari saa salaam ne ko ah sama soxna si de lii la ma waxoon waaw nee woon dama jox ko sama gëléem gi mu ajaj yow mais man maa ko ne lool sauf que dama koo jëloon loo xam ne daal di woon koy def uniquement ne pour yoonu yàlla la moom nag mu ne ma woon naa ko jox mu aje ko parce lool ci yoonu yàlla la yonent bay saa saam déglu ummu taliq abu taliq mu wax ba pare mu ne ko sadaqat ummu taliq ndayu taliq di sa soxna si li mu wax dëgg la waaw mu ne wa fii nekk na foofu maa yaadilul xaj qaala umra fi ramadan nee na après rek mu laaj ko ne ko waa kon yonent saa lan mooy keem mook aj mu ne ko umra ci ramadan waaw akbar imaam al-Hafiz nag mu ne wa za'ama ibn Abd al-Barr mu ne al-imaam al-Hafiz ibn Abd al-Barr nee na anna Umm Maqil hiya Umm Taliq <laughs> nee non Umm affaire bi lenn en fait Umm Maqil bee ñu romb sànq mooy Umm Taliq laha kunyataani daa am ñaari kunya yuñ koy dàkkantale waaye imaam al-Hafiz ne wa fiihi nazar loolu nag am na les ci seet li anna Aba Maqil maata fii ahdi Nabi sallallahu alayhi wasallam ndax gisoo nettali bële biñ jógee Umm Maqil Ummu Maxil nee na boroom këram da yoneen saa salaam moom dañu feebar fa asaabanaa marad après fa halaka Abu Ma Abu Maqil mu ne Abu faatu entre temps te yoneen a salaam mu nga ca ajja mu ne kon mu ne mu ne kon lii imam al-Hafiz Abdul Bar wax moom am na lay ci seet parce que Umm Maqil moom ci jamono yonent way sa sama génn àddina alors que Abu Taliq aasha hatta sami'a minhu Talq ibn Habib moom dund na ba Talq ibn Habib mii nga xam ne moom taabi'i la taalibi sahaaba la gisul yonent way sa saab jële ci moom dégg ci moom te moom wa huwa min sighaari taabi'in waxuma la sax ci taalibi sahaaba yu mag yi ak yu dugg doomu yi bokku ci ñi gën tuuti ñi gën a féete ndaw ci taabi'in yi moom ci la bokk kon nag fa dal la bi kon tegtal ala taghayurul mar'atayni mar'atayni que ne ñaari jigéen ñooñu mënul a nekk la même chose ummu taliq ummu manqit c'est duñu la même personne loolu man da ne <laughs> mu ne wa yadullu alayhi te ginnaaw lii man imaam al-Hafiz na Hajar ma wax am na leen luy tegtale ah, que taxaayuru euh, maa yadullu alayhi taxaayuru siyaqayni ken ñaari boo ko seetloo da gis ne ñi ñu nettalee ni ñu nosee xadi euh, nettali bi ni mu loolu dafa wuute aydan ba léegi mu ne wala maadila an tafsiril mubham fi hadith ibn abbas bi anna ummu sinan aw ummu sulaym mu ne nag manuñoo jàll di dem ci leneen kene bu dee hadith ibn abbas bii nga xam ne kenn ci raay bi dane ibn abbas di tuddoon na ko mais man naa ko loolu moom mooy manula jaas ñaar yi moo mën a nekk soit muy ummu sinaan comme ni mu leere ci riwaay bii ñu nekk bul fàtt ci lañ nekk ba léegi ci euh, <laughs> baabu jazaa'i sayd mooy soit muy ummu sinaan ndax boobu Habib ibn al-Muallim moom foofu dafa tudd jëlee ci Ataa mu jëlee ci Ibn Abbas mu ne ummu sinaan tudd ko foofu wala aw ummu Sulaym muy ummu Sulaym ndax ñett ñi nga xam ne moom lañ la wax sànq ne imaam al-Hafiz ne ñoom ñett ñi ne ñoom nag day day xaw a compliqué tey sori lool ñoom ñëpp ñu dëppoo ci ne Ummu Sulaym la alors que loolu dañoo jum mu ne soit kon Ummu Sinan la wala Ummu Sulaym ci nettali Ibn Abbas bi waaw lima fi qissati fi hadith Ibn Abbas min taraayur li qissati allati fi hadith ghayr loolu mooy dala bëgg a wax ne hadith Ibn Abbas benn xew-xew la hadith ñoom Abu Maqil Ummu Ummu Taliq ak yeneen yooyu yooyu beneen nettali la bokkul ak Ibn Abbas bi voilà ndax li nga xam ne mooy wute yi nga xam ne daal leer yi ci nekk waaw wa mu ne wali qawli ak wax ji Ibn Abbas wax fii xadisi wali qawli ak wax ji wax fii xadisi Ibn Abbas adna ansaariya foofu Ibn Abbas dane benn jigéen ci wàll ansaar yenn yi mu ko tudd sax ne Umm Sulaym xam nañ ne um dane umratan fay bu bu Habib ibn al-Muallim biñ nekk boobu dane imratan min al-ansaar boo xam ne dañ naan Umm Sinaan benn jigéen bokk ci wàll ansaar même ñeneen ñetti ñee ko tudd Ummu Sulaym ci waalam saar najjaariya la yaay Seydina Anas ci waalam saar radiyallahu anil jami' kon lool mu ne kanta Ummu Maqil fa inna asadiya bu dee yeneen yi nga xam ne ñoom moo yeneen jigéen ñi mooy Ummu Maqil déggoo boobu waa Asad la bokk kon kooku moom bokkul ci waalam saar waaw mu ne wa waqaat li Ummil Haytham aydan mu ne nettali bu mel nii nag <laughs> dal na day beneen jigéen mu naan Ummu Haytham rahmatullahi radiyallahu anha en léegi mu ne wallahu aalam foofu la imaamul hafiz daal di yemale mbir mi ne borom bi nag moo gën a xam malgré lépp dañ naan affaire de toute façon boo feetloo lenn la mooy bu dee ibn hadith ibn abbas ki muy wax lenn la soit ñu ne ummu sulaym la wala ummu sina waaw habib manoone dafa juum parce am na lu ñëw ah, ibnu Jurayj Saïd ibnu Jurayj ah, Saïd ibnu Jubayr Jubayr ah jëlee ci jigéen boo xam ne ci wàllam saar bu boo xam ne moom Ummu Sinaan la <laughs> kon loolu mooy Ibnu Abbaas loolu la karta Abu ma Ummu Maqil Ummu Tadiq ñooñu beneen nettali la voilà mooy yonent bari saar saam bari na kon jigéen ñu wax lii te Ummul Haytham bi bu dee lool sax na tamit mooy da gis ne kon am na ñoo xam ne comme que dañ doon ñëw tout le bu yëgee ne jóge na ci euh, voyage ñuy ñëw di ñëw ku ñëw rek mu gis na yow ñëwoo woon ak ah, mu laaj la ne la waa lan moo tax nga wax lii mu ne la comme que lii raw na la fexeel nga umra ci ramadan ndax umra ci ramadan day keem mook aj yenn day keem mook aj ànd ak man rasulu rabbil alamin léegi <laughs> ñu ngi woon ci kon kon léegi kon walillahi alhamdu wal minna wa jazaa allahu anna al imam al hafiz ibn hajar ahmad ibn ali al asqalani yu al misri yu saway rahmatullah alayhi léegi eh, waaw égyptien la waaw imam al hafiz waaw asqalan benn kii la bu nekk Palestine mais loolu mooy seen cosaan ñoom waaye fee la kii woon nu mu tudd euh, Égypte la ne woon voilà moo doon imam imam bu mag bi imaamu mooy mooy mooy dernier xaafis bi nga xam ne incontestable waaw dernier xaafis bi nga xam ne moom ak mooy après moom moom kuñ naan xaafis gars yi man nañu xaw xaw di ko xaw a mais moom mooy dernier ki nga xam ne amul benn nattable amul benn wuute que moom mooy al imaamul xujja waaw nekk al xaafizul alam waaw alxaafis ibn Hajar alayhi ridwaanul bar waaw allahu akbar kon <laughs> léegi bu ñaatee ci ah <laughs> suñu suñu beneen bunt bi baabu jazaa'i saydi ah kon euh, foofu kon Habib ibn al-Muallim an Ata an Ibn Abbas radiyallahu anhuma an qaal lamma raja e eh, sànq am na lu ma doon wax ak ah, garaw ma ko mooy Umm Sulaym <laughs> bi ma doon wax ne manu la doon euh, doomam jooju di Abdallah manu koo doon parce guddi googu noonu mu jote mu waxoon ibn euh, Abu Talha euh, déggalu de fay <laughs> nga ne saa yow say da ngay jég kokaalaan ma non fàtte la insaan te boo boo ma ko jàppee tey léegi ma jàppawaat la ko ndax ñun yëpp a rek dañuy fàtte <laughs> waaw na fa nasiya Adam wa nasiya Eh, eh, eh, adam fanasiyat zurriyatuhu la yeneen saa saa wax sayyidina adam fàtte ak ñi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam ay njabootam fàtte ñoo tax yenn borom xam-xam yi ne dañoo tuddee insaan parce que li kasrati nisyaani nit dañ koy woowi nit ndax bari lu muy fàtte mais alhamdulilah borom bi def nañu fàttaleku ko fekkul affaire bi jeex comme lim ma dale keroog ci yaay ummu haram bint milhana radiyallahu anha léegi mooy liñ doon wax tàggalewu ko mooy euh, euh, bi demee Abu Talha meroon bon wax ko yonent bi saa saam yonent bi saa saam euh, ne leen ndax ndax am nga lu yéen seq ci guddi gi mun a waaw mun a ko barakallahu lakuma fii laylatikuma yal na borom bi daal di barkeel ci seen guddi googee mooy consommation bon seq la ngeen fa seq yéen ñaar léegi ci la amee doom ginnaaw gi ci la yaa yi Sulayman nag daal di ëmbee doom joo xam ne moo tuddoon Abdallah moom la Seydina Anas ne comme ni nee ci saxiix yi eh, radiyallahu anhu ne keroog bi nga xam ne ci la juddu benn bi dana yaayam moo ko jox yenn ummu Abu Talha joxaale koy tàndarma gisoon nañ ko ci siira bi côté aqiqa ahkaamul aqiqa li jëm ci wàllu les règles concernant le nouveau-né eh, eh, loolu ci ajji lañ ko gisoon bi Seydina Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma daal di gane àddina ci lañ taxawoon ci siira bi defoon ahkaamul aqiqa li jëmoon ci wàllu tudd doom ak yooyu àtte yi ci jëm foofu hadis boobu noonu Seyna Anas dane euh, boobu mooy bi ñuy lijjanti est-ce que nit naa juddu tey ñu tudd ko tey waaw aktram hadis comme bu Seyna Anas bi yonent bay saasaam ci boppam moom ne sama man jural nañ ma doom bi tudd naa ko sama baay Ibrahim kooku xaarul juróom ñaareelu fan yi Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ne man am naa doom joo xamante ne dama koo am indil ko yonent bay saa mu defal ko tax ni tudd ko Ibrahim waaw keneen ki moom beneen saa bi ne al-Munzir la ko tudde wala yu mel noonu te ci saase la Abu Talha mi doomam ji Seydina Anas nee na bi nga xam ne ñoom ci la seen doom jooju mu jox ma ko am moytu ko mooy daal di koy limus après jox ma ko jox ma tàndar ma ñëw fekk yonent saa salaam Euh, mu ne ma am na ay doo am ngay ma yooyu daal mu ne ko waaw nee na mu jël ko defal ko tahnik euh, mooy yëy ko ba mokk mu def ko ci gémmiñu liir bi mooy li njëkk dugg ci moom tudde ko abdallah ci saasi waaw waaw te loolu li imaam alxaafis na xajar doon wax naan amaana loolu ak imaamul xaafis na xajar ni mu tuddoon bunt bi que ni tudd tur euh, bu dee ne nit ki naru la rendil waa naru la def rendi ci juróom ñaar ci bés bi bu dee ñaru la bu tudde rendi ci ñaareelu ci juróom-ñaareelu fan bi ñu ne loolu gënul dëgër parce que Abu Talha alal la woon Abu Talha bokk na ci boobu li waxoon ne ka kuntu min aksari al ansaari maala waaw waaw man dama bokkoon ci ñu ëppoon ci waa lansaar alal waaw bi nga xamante ne lan tanaalul birra wàccee hatta tunfiqu mimma tuhibbun borom bi wàcce ne du ngeen jote mukk dégg dëgg mbaax lu dul ngeen di dépenser ci li ngeen gën bëgg ma ñëw na yonent bi alayhi salaam li nga xam ne sama alal yépp bi ci gën a ci wàllu alalu tàndarmaak yooyu ay garabu tàndarma kenn ëppalewu ma ci woon wala bokkoon naa ci ñi gënoon a bari la ci loolu alam saal waaw ay ay tool ay ferme la yoroon ci wàllu tooli tàndarma ma ñëw bi ma ci gën a bëgg muy bayru xaa laa ñëw na yonent bi alayhi salaam bayru xaade mooy sama alal yi mooy sama tool yëpp moom laa ci gën a bëgg def naa ko fii sabilillah ndax borom bi nee na du ngeen jote dëgg-dëgg ah, hmm, ngëm lu dul ngeen di dépenser ci li ngeen gën a bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam neewul ay wa aati jël ko te lu mu ci defoon noonu la waaye dana ko seetal ci sa jegenaale yi waaw ñu ñoo xamante ne aajo woo nañ nga daal di leen koy jox allahu akbar voilà kon kooku mënoo Euh, euh, narul woon a rendil te yonent bay saa saa est ce que daa laaj Seydina Anas ne waa est ce que Abu Talha bëgg na koo rendilam xar wala bëgg koo rendilam xar ba moo tax mu tudd ko ci guddi gi te yonent bay saa saa kan mi jàngale loolu jàpp nga ne euh, doomam boppam muy Seydina Ibrahim dafa juddu te lu ko xar loolu moom du lu sori la même bu ñu ko tuddul ça ne veut pas dire que adamu zikri laysa bi adami al wujud ñàkk tudd mbir. loolu tekkiwul na loolu amul te loolu li gën euh, mbir yi gën a sax mooy loolu dafa am surtout ñu kaaw ñoom Abu Talha yi waaw koo xam ne ni mu kii woon nekkoon ku am alal lan lay amee doom gis sunna bi yeneen way saa saa wax ci rendil ko xarak yooyu moom du ko def loolu lépp moo taxoon ñu ne woon affaire bi du loolu fenn affaire bi mooy possibilité waaw euh, euh, que ne nit ki hadisu Seydina Anas ci eh, eh, al-Hasanul Basri yu mu woon ci Samura di wax eh, yooyu nga xam ne moom la ñuy defal bébé yi ci juróom-ñaareelu fanam loolu que de ci lañ koy tudd rendil ko loolu loolu lépp lenn kese la ba pare dindil ko al ada mooy lox yi ñuy karaw yeeg yooyu wat ko loolu lépp da di possibilité la mooy tudd juróom-ñaareelu fan dafa mën a nekk tudd ci bés bi mu judd tey nga tudd ko tey loolu yëpp mooy fii yi saal lépp mën a nekk waaw yonent bay saa saam defal ma ko boppam tudde doomam xaarul juróom-ñaari fan waaw waaw te gisoon nañ xadiis na ñoom euh, al sayna al Hasan al Husayn moom ba juddee juróom-ñaari fan la waaye doomi boppam ca bés ba ca dafa xëy ne man jural nañ ma doom bii tudd naa ko sama baay Ibrahim ñii saxaaba yi ñoom ñoom Seydina euh, Abu euh, kii Muusa al-Ash'ari waaye naka ñooñu ñoom kii nii Abu Talha seen doom ci saa si la ko tudd voilà kon mooy doom jooju noonu nag mooy abdallah la koy ne saasal tuddoon te kooku màgg wu fi tax muy ànd ak Seydina Abu Talha di moom di dem di aji moo tax ñu ne la doom jooju kan la mooy Seydina Anas la ibn Malik radiyallahu taala anhu ci qissatu Umm Sulaym radiyallahu anhuma ndax euh, moom euh, kii moom la bàyyi jiitleem la moo tax day yellu ñu ne sama du kooku Seydina Anas doomam la ndax yi moo doon denc yaayam di yaay ummu Sulaymin kon radiyallahu anil jami' kon buñ ñëwaatee fii loolu ab entre parenthèses la kon an ato an ñu ngi ci baabu jazaa as-sayd wa nahwi an Aa'in ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa annahu qaala lammaa raja'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam min hajjatihi qaala li Ummi Sinaan al-Ansaariyya maa mana'aki mina al-hajj qaalat Abuu Fulaan ta'nii zawjahaa kaana lahu naadihan waaw nee na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dëppee jógee ci ajam gi daa wax Ummu Sinaan bokkoon ci waa Ansaar ne ko waaw maa mana'aki mina al-hajj wala moo la tere nga aj ànd ak ñun qaalat ndaw si ne ko may Abuu Fulaan parce que sama jëkkër ji ta'nii zawjahaa baayu diw moo doon dàkkantalam ah moom de ah daa amoon kaana daa amoon ñaari gëléem hajja ala ahadihima dafa aj benn bi mu aje ko wal axar yasqi ardan lana beneen bi nag mu bàyyi ko fu ñuy naan dalal suñu di ñu rooseel suñu benn tool boo xam ne mooy suñu mooy suñu gagne-pain moom la ñuy liggéey qaala yeneen tubaab yi saa saa nee na mu ne ko nag fa inna umratan fi ramadan taqdi hajjatan ma'i fii amul aw kama qaala comme ci riwaaya ibn Jurayj ah nee na fii yeneen tubaab yi saa saa ne hmm, ne ko fa inna umratan fi ramadan ne ko nag umra ci ramadan ah ta'dilu taqdi taqdi fii taqdi la wax day joote day jooxe da day mel ni xajjatan ma loo xam ne moo mooy tàndul mooy bokk lu ñuy signifie la ñuy tekki day tolloog li nga xam ne mooy xajjatan ma yi ak ànd ak man waaw akbar allah kon eh, yaakaar naa ne on a fait ci wàllu eh, taxrij bi hein ci wàllu taxriij bi am na luñ ciy ñëwaat léegi bu ñuy ñëw ci masala waaw waa li yonent bay saar saab wax moom amun ala ala jamii al muslimin wala boog xaasa wala xaasun li hadihi al mar'a ah, waaw lii mu ko wax ne ko umra ci ramadan de day kemmoog ab aj wala aj ànd ak man waa loolu moom pour ndaw si kese la woon ci moom kese la yemoon wala daa nekk loo xamante ne nii Euh, dafa continuer ci xeetam képp koo xam ne umra nga ci ramadan da ngay am lii loolu dinañ ci ñëwaat insha allahu taala parce que benn kii la boo xam ne bu ama am solo la <laughs> waaw gis nga xadiis yi da gis jàpp ne lii saay xadiis la boo xam ne da ngay wax jàll boo déet daa am ay affaire ci ginnaaw xadiis waxoon naa la xadiis moo tax buñ naan boroom xam-xamu xadiis c'est pas ku ñëw rek toog tari noonu dinaa forcé noonu mooy eh, hadis dafa am riwaaya am diraya